nekkoon ki nga xamante ne nii euh, mooy alxabru bu màgg ba radiyallahu anhu al-imam an-Nawawi mu ne la lii du dagg ci kanam mu ne wa fi al-hadith al-akhar qala lil ansar yi mu ne beneen hadith boo xam ne yeneen bari saa saa ndaw wal ansar yi benn lansar kenn ci waa lansar waalul madina radiyallahu anhum ah da koo wax ne ka daxika allahu aw ajiba min fi'alikuma borom bi kontaan na dégg na ci seen jëf kii ah ah loolu nga ne ma kooku moom mooy kan ah kooku mooy kan ñu la kooku mooy Abu Talha mooy Abu mi nga xamante ne nii mooy baay jiitle Seydina wa mawlana Anas ibn Malik waaw waaw waaw mooy keroog bi nga xamante ne nii ci la yonent bari saa mooy gan googee te kii Seydina Abu Hurayra moo ko nettali mais waa jii nii euh, kooku noonu mooy Abu Talha dana nag rajulun min al-ansaar te hadis boobu mu ngi ci kitaabu bi ansaar al-imaam al-haafiz al-Buxaari rahmatullah alay boo demee aay bi wa yusiruna ala anfusihim walaw kana bihim xasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun muttafaqun alayhi la Allahu akbar waaw nga xam ne waa ji daa am benn waay boo xam ne dafa sonn quoi waaw na ko ay yoneen saa saa man de ñàkk gi damaa jàpp de mu daal di yónni yeneen saa sab yónni ci kenn ci soxnaam yi yónnee ci soxnaam yi ngir ñu seetal ko luñ ko mën a dimbalee waaj yi nii quoi waaye dajuñ dara ci kër gi fu ñu dem amuñ dara soxnaam bu soxnaam yëpp amuñ luñ ko jox waaj yeneen saa sab ne waa kan mooy ala rajulun yudayifuhu hadhihi layla yarhamuhullah ana kan mooy ki nga xam ne mooy ganale kii guddi gi yal na ko yàlla yërëm ki def lool benn waaye ci lansaar yi ne man yow ndawal yàlla saa mu daal di dem ànd ak moom dem ci soxnaam ne ko dayfu rasuulillah saa salaam laa taddaxirihi shay'a ne ko kii ganug yonent bale saa salaam bu ko dencal dara qultu wallahi ma indi illa qutu sibya nee na ma ne hee <laughs> soxna si ne ko moo wax ko nag ci kanam waaji quoi <laughs> ko ah wax borom kër gi bu doon tay gaay ci wolof yi ni yaay ah ñun de waat naa ci yàlla newul ci ñun lu dul li nga xam ne moom la suñu gone yi suñu doom yi nar war a reere waaw léegi nag ñu fexe defar affaire bi saa bu xale yi bëggee kii hein mu ne ko léegi ni ngay def mooy xanaa nelaw loo leen rek <laughs> waaw boo defaree reer bi xale yi di ko xaar ngay togg ñuy xaar di xaar yoo fexe nelaw loo leen buñ ñëwee nag tàkk ba war a lekk bu ñu nee bay lekk ma ëf ñu ëf ñu ñu fay kii bi lampe bi ñuy leerloo waaw bu ko defee ñun ñuy faire semblant ne ñun daal dañu ñu ngi lekk ci ndab li pousse affaire yi gan gi muy lekk ba suur ñu def loolee ñu xëyee nag mu daal di jóg ñëw ne ah nettali ko nen saa sarab nen saa sarab ne ko laqad ajiba allahu azza wa jalla aw dahika min fulanin wa fulana léegi borom bi wàcc nag wa yuthiruna ala anfusihim walaw kana bihim xasaasa waaw waaw akbar waaw yeneen saa saam ne borom bi yii a kontaan na mooy borom bi reetaan mooy kontaan na na li diw ak diw def yenn bi mun a min fi'alikuma waaw waaw mu ne ko borom bi daxika allahu laylata aw ajiba min fi'alikuma fa anzala allahu wa yu'thiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa waaw biñ xëyee bi mu wax yeneen saasam na ko borom bi kontaan na gërëm na ci li nga xam ne moom ngeen jëf kookee boroom xam-xam yi dañ ne kooku mooy Abu Talha comme ni ko ñoom al imaam al xaafiz ibn Hajar rahmatullahi alayhi daal di leerale bi muy kii ah eh, kii ni boo demee foofu Abu Talha la am na nag ñu wax leneen ah? waaye wallahu taala alam muy Seydina Abu Talha Zayd ibn Sahl ah di ki nga xamante ne bàyyi jiit le Seydina Anas ibn Malik radiyallahu kon lii lu tagg ci kanamam borom bi kontaan na ci seen jëf ngeen jëf guddi gi mu ne wa fil xadiisi la wa fil xadiisi laaxar beneen xadiis bi qaala lil ansaar mu ne yonent bi saa salaam <coughs> wan al ansaar yi <coughs> muy waa ahlul madinati ala saakini afdalu salaatu wassalaam wa radiyallahu anhum ajmain waaw yonent bi saa salaam ne dane waa lansaar yéen antum min ahabbi naasi ilayya allahu akbar yeneen saa saa ne leen yéen ñii bokk ngeen ci nit ñi ñi gën sopp ci man ñi ma gën a sopp waaw yéen laa gën a sopp ci nit ñi wala bokk ngeen ci ñi nga xam ne ñoom laa gën a sopp ci nit ñi te hadis boobu al ina sayyidina anas hmm, moo ko solo radiyallahu anhu mu ngi ci saxiixay ni imaam ahmad tamit daal na koy solo sayyidina anas mu ne yonent bari saasaam dafa gis ay jigéen ak ay xale muqbiliina min urs yoo xam ne benn mariage lañ jóge woon waaw yonent bari saasaam daal di jóg jum leen gisee mu jóg nag allahu akbar allah allah waaw kontaan ne nag yéen ñii <laughs> fa qaala allahumma antum min ahabbi an-naas ilay allahumma ay saa borom seedeel këni ñii mooy waa lamsaar yi jóge ci mariage bi waaye bu waxul ñoon kese ah mooy waa lamsaar <laughs> waaw bokk nañ ñi nga xam ne ñoom laa gën a sopp ci nit ñi allahu akbar allahu akbar aw saa saram gardaaj yoo juggi moom laa mumtanan mukallafan nafs mukallifan nafsahu zalika jug waaw daal di kontaan lii du taggam ci kanam ñii de gisuñu ko <laughs> waaw waaw kon lii di wane mu ne benn ngoog mu ne wa fi lhadith l axar qaala lil ashaj abdul qais loolu gisoon nañ ko fii waaw moo la abdul qais <laughs> mi nga xam ne gaay mi biñ jógee ne ah ñëw ci yonent bi alayhi salaam gaa yi dañu yàkkamti waaw ngir gis yonent bi alayhi salaam waaw ñëw ak seen bon am nga rek cofeel gi ñu ñëw noonu ak seen poussière ak loolu kanta moom mu daal di dem sangu ji saaja yéreyim ki yësal géléemam def yépp daal di ñëw nag ci yonent bi alayhi salaam yonent bi alayhi salaam ne ko yow mii inna fiika xaslatayni yuhibbuhuma allah alxilm wal ana waaw hadis boobu gisoon nanu ko waaw Allahu akbar gisoon nañu ko waaw da hadis la boo xam ne bu mawlaana ibnu Abbaas bu mawlaana Abdallah ibnu Abbaasin Allahu akbar mawlana ibn abbas bële nag imam muslim eh, moom moo ko doon waaw imam muslim daal dina koy solo al imam abu isa muhammad ibn isa mu ngi tamit ci sahih imam al bukhari waaw manil wafd aw manil qawm mu ne rabia marhaban bil qawm ghayra khazaya wala nadama lii tamit du daaru taggam <laughs> woo am ne genn ah gàcce wala ak du am ci àndul ak yéen allahu akbar kon loolee nga xam ne moom la waxoon surtout ci riwaayal imaamu Tirmidhi mu ne ko anna nabiyya sallallahu alayhi ibnu Abbaas radiyallahu anhu qaala lil Ashajj Abdul Qais inna fiika xaslatayni am nga ci yow ñaari jikko yu mag alxilmu teey wal ana akuk dal waaw loolu yéen gisoon nañ ko fii de ci Riyaad bi alxilmu wal anaa waaw waaw baabul xilmi wal anaa war rifq foofu la lañ ko gise woon moo doon xadiis six cent trente-deux ci Riyaadu Saalihiin xadiis six cent trente-deux lañu ko gise woon walillaahi alhamdu wal minna chapitre bi nga xamante ni boo doon euh, chapitre al-hilm wal anadi chapitre euh, euh, numéro numéro 74 moo doon premier hadith ah am na ci la ko waxe woon moom imam Muslim soloona imam Muslim kaddu yooyee inna fiika xaslatayni yuhibbuhuma Allah al-hilm wal ana kon loolu du tagg wax ko Asad ibn Qays ci kanamam yi du tagg nit ci kanamam waaw léegi nag Imaam An-Nawawi mu ne woon léegi nag mu yem fii nag ci wàllu xadiis yi kon gis nañ ma sha Allah jazaahullahu an al-islaam xayra <laughs> amin mu ne wa kullu hadhihi al-ahadith xadiis yi yëpp allati yi nga xam ne bon côté xadiis yi ñooñu doon kii rek ñooñu doon jëlal temps sinon dañ ne woon nañ gaaw mais bon yooyu foog nga def taxriij bi loolu mooy sara voilà bu ko defee day yombol ci ki nga xam ne mooy dégg lu affaire ba koy liir voilà mu ne wa kullu hadhihi la hadith yi yëpp allati yi nga xam ne ashartu ilayha daal naa koy juñu fi sahih yi mashhura ñu ngi ci sahih yi yi ci ëpp lépp muttafaqun alayhi ba mu des bu mujj bi mu ngi ci nga xamante ne nii te bu mujj bi mooy cosaanu xadis mu ngi muttafaqun alayhi la voilà mooy euh, mashhura yu siiwlo fali hada lii moo tax lam adufa lam adufa daal du euh, ma koy indiwuma ko taf toftala wa nadha'iru ma dhakarna ak wana laa ira ma zakarna ak yi mel nii ñu tudd min madhihi moom yonent bi alayhi salaam yoo xam ne da koo tagg fil wajhi ci xar karam ña muy tagg wala ka mu tagg kasiira mu ne loolu lu bari la. wa amma madhu sahabati léegi kon gis nga yonent saa sam ci boppam yoo xam ne moom moo tagg ay nit hadis yi ñu romb radiyallahu anhu mu ne wa amma daal madhu sahabati taggu sahaba wa tabi'ina radiyallahu anhu ak seen taalibe waaw rahmatullah alayhi fa man baadom ak ñi ñëw seen ginnaaw minal ulama ji boroom xam-xam yi wala ayma ak imaam yi alladina yi nga xam ne yuqtada bihim dañu leen di roy ci ñoom radiyallahu anhu yàlla na boroom bi gërëm leen ñoom ñëpp ajmaina mbooleem seen fa aksaru loolu ëpp na bari na bari waaye min an tuhsar boo xam ne bu ñuy natt ba koy takk bu ñuy takk tellement daa bari wallahu aalam mu ne borom bi tabaaraka wa mooy ci xam dëgg-dëgg waaw mu ne qaala abu hamid al-Ghazali mu ne al-imam abu hamid al-Ghazali wax na fi kitaabi az-zaka fi ihya nee na wax na ci téere az-zaka ci ihya ulumuddin ida ida tasaddaqa insanun bi sadaqa mu ne bu dee nit ki daa saraxe benn sarax fa yanbaghi lil akhidhi minhu an yanzur ki jël sarax bi mooy nit daa ñëw defal lu baax ah daal di lay tëggub dix mille daal di lay joxub dix mille <laughs> wala jox la ah benn jàllaabe bu rafet wala ay dàll yu baax wala dóor la aj watul madina mooy daal jox la kado bu mu la waan di jox waaw ala saakini afdalu salaatu wassalaam waaw mu ne fa yan bar yi yella na lil aaxiri ki jël minhu ki jël sarax bi an yandura ki ñuy jox mu xool fa in kaana dafi'u bu gisee kii jañe ki ko jox ki ko ki ko sarax mimman yuhibbu shukra alayha koo xamante ne moom saraxam bi daa bëgg ko ci tagg di ko ci gërëm waaw wanashria ba pare bëgg ñuy tas dalaa jox ngir nag nga koy wax nag waaw fii mu ne sa cérémonie bi nga xam ne joxe na fi mu xar wala joxe na fi cinq cent mille francs CFA bés boo ko tuddul bu ëllëgee dootoo gisati poosam <laughs> mu ne day xool nag bu dee nit la koo xam ne daa looloo ko sopp looloo ko neex looloo ko yëngal moo tax mu joxe chèque bii mu la dóor mu jox la ci sa xew mi daa bëgg nga tudd ko ci mbooloom boo ko tuddul wala boog seen ah conférence bi am na koo xamante ne nii moom enveloppe bu rëy la joxe maaye nag bés bu yeen ko tudd yéen tey lay dakk tey lay jeex mu ne day xool bu dee waa ji noonu la mel bëgg ku ko tag bu lool bëgg ko ku ku kuy tasaare yi muy def di ko wax fu ne mu ne fa yan bari lil axis bu boobaa yell nag ki jël am yux fi <laughs> am yux fi mu nëbb lool bu mu ko defal li bëgg de du dox bu bakkanam non non non ah, mais loolu gaa yi bari duñ ko def naa naa ah, daa yépp surtout problème bi mooy bu ëllëgee doot dootuma gis poosam suñu cérémonie bii nga xam ne annuelle la waaw ajaa diw mii nga xamante ne nii moo ñu yaral ceeb yi te xam nañ ne ajaa diw boo fi waxul loolu nag ak diwlin jéeg la jëm ci nag yi moo ko moo ko res moom buñ saa buñ ko ko waxee waaw mu yónnee nag yi ñu agsi ngeen xam ne ajaa diw ajaa bu bëgg puukare la nag wala alaaji diw mii imaamul Ghazali <laughs> radiyallahu anhu waraw Ihya Ulumuddin mu ne kooku bu ko wax dara nëbbu ko nëbbu ko nëbbu ko bu ko publicité li anna qadaa haqqihi allaa yansurahu ala adh-dhulmi wa talabi shukr wa talabi shukr dhulm wa talabu shukr dhulm mu ne ndax mbokku jullitam la li yell ci moom te war ci moom en tant que mbokku jullitam mooy mu bañ koo dimbali ci tooñ gi mu nekk te le fait loo xam ne da koo joxe looy joxe ngir yàlla nit ki di ci wutu teg lool ak xeetu tooñ la bu muy tooñ boppam te nag waroo koo di dimbali ci lool ndax boroom bi nee na wa taa wala taawanu alal ismi wal udwan ma dolli ci loolu aaya ba borom bi nee na bu leen dimbalante ci li nga xam ne mooy noonoo ak li nga xam ne mooy bàkkaar ak noonoo te lii bàkkaar la yaa yow di nga bokk ñi nga xam ne ñoo tax muy suuxat bakkanam boobu al amaara bi suu bi koy diglaa koon bu bon mooy du def ngir yàlla ngistal kese yow waroo waroo ko boobu da nga ko war a ah, waaye wax naa la fii ikk bi moom <laughs> problème bi mooy saa yi daal la ah, yaa al imam lii de ah, waaye waaji bu boobaa ñu ne la hé wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja <laughs> wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuh inna allaha balighu amrihi la tadri la'alla allaha yuhdithu ba'da dhalika amra ah, saa yi ragalal yàlla demal ci suuratu talaaq yi waaw ma ne demal ci suuratu talaaqi borom bi nee na wa man yattaqillaa ku teet yàlla ba yóbbu la mooy lii moteur bi lay pousse sa teet boo teet yàlla ngay nekk ci ay ndigalam kese day sori ay tereem te bokk na ci yim tere mooy doo fekk nit ku nekk ci lu baaxul nga ko ciy jàppal alhamdulillah boo ko defee luy xew yaj'al lahu makhraja lépp lu mu dugg lu mu compliqué compliqué borom bi dina ko trouver issue fu mu jaar porox ndoll ba génn foo xam ne hatta les les analystes politiques ak les spécialistes ci doyum dañ naan mais comment il a fait non lui là ah il a déjoué tous les <laughs> waaw mooy li yi doon baax di jàpp ne lii la mbir yi demee lépp la fausse lépp la la waaw kooku nag bu déggee loolu daa leen a war a wax bu man maa leen déjoué borom bi moo leen déjoué moom mi nga xam ne mooy def mooy defaakoon bi muy jaam yi deful wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja ku ragal yàlla ku teet yàlla mooy teet yàlla ba mooy tax ngay takkoo ay digalam tey sori ay tereem yaj'al lahu makhraja kanamu problème bu mu nekk weñ so bu mu nekk lu ñàng lu nekk boroom bi dina ko trouver fu muy jaar ba génn ci ak lu mu compliqué compliqué wa yarzuquhu te borom bi moo koy wërsëgal min haythu la yastasib foo xam ne yaakaaru ko woon noo moom noo ñuy analyste politique yeeg ak économique yeeg ñeneen ak ñeneen kenn yaakaaru ko woon foogoon nañ ne sawaay moom il est à terre à jamais kii yàqu na sawaay mu jug jóg goo xam ne yor li yëg loola borom bi ne maa koy def maa koy wërsëgal te lool nag ci wàllu wërsëg yi gën xam-xam noonu la boo teetee yàlla tax ngay ut xam-xam ngir yàlla difficulté loo am ci wàllu masala yoo xam ne da nga yii lii moom foog naa lii moom sii loolu est-ce que man loolu yàlla dina def loolu dina bés dina jox ma daal di comprendre masala yooyu borom bi dala ko yombalal wayar suqu daal dinay wërsëgal foo xam ne gaa yi neen milliard bi mu doon kii du xam tus wala iyaazu billah kii na topp ne boppam bu nëx bii déedéet waaw ah, wal iyaadu billah <laughs> yi ne yàlla wala la borom bi defal ko xam-xam loo xam ne jekki rek sawaay moo man Einstein sawaay <laughs> ci wàllu bu dee domaine boobu la <laughs> gars yi naan mii sawaay fan la mii sawaay comment il a pour de être major de sa de sa promotion alors que sawaay il était nul waay sawaay il était nul de de parmi les kii ay deux la doon am il a fait en sorti major ma la yow parce que daa nga ne nag bu boobaa borom bi la bul nekk di fëgg sa dënn waaye nañ doon dof dof <laughs> yéen bàyyi leen xamu ngeen woon déedéet bul wax loolu yow tamit <laughs> waaw wa yarzuqu min haythu la wa man yatawakkal ala Allah te képp ku wàkkirlu ci yàlla huwa hasbuh borom bi la borom bi doy na képp ku wàkkeerlu ci moom ku wàkkeerluwul ci moom nag ah doyu la seetal la la doy ak ña doy nga wér leen say mbir seet ba xam ndax dinañ la lijjantil dara wala déet lépp luñ lay lijjantilagul pour l'instant borom bi jayu yàlla la mais di nga dem ba ci biir xam ne <laughs> di nga màtt sa loxo dóor ko ci ëkk wal iyaazu billah kon mu ngi noonee kon lii imal imaam al-Ghazali radiyallahu wax mooy mooy dëgg koo gis mu mel noonu bu leen ko jàppale ci loolee bëggu takku bëggum siiw bëggu ko tagg saa su ne loolu waroo ko def parce que da ngay ragal ne ah sauf ko bu ñu ko waxul du ñu amaat ma ne borom bi def moom mu lay jox manula ut keneen wala yéen ci seen bopp borom bi def ne yéen yéen ay am seen autosuffisance après da ngeen dul soxlaal kenn dara ku ci def rek mooy lu muy barkee loolu ci mbir mi du ngeen ko dàq du ngeen ko euh, rejeter euh, ne guruñ jël déedéet gisoon li mu waxoon Seydina Omar voilà radiyallahu anhu boo leen joxee euh, xaa euh, dara alal loo xam ne nekkoon di ko yuqante ku di ko laaj jëlal waaw du ñu rejeté ku leen jox ñu jël waaye nag am nañ autonomie doxal seen mbir borom bi def na ma waaw kon mu ngi noonu kon imaamul Ghazali radiyallahu anhu li mu wax daa am solo ah. koo xam ne bu la joxee da xool ki la jox kan la bu dee nit la koo xam ne ku bëggu siiw tagg ñu koy tagg ka di ko publicité wax ko ci télé bi waaw suñu xew moom ayaa diw mi nga xamante ne nii waaw lépp moo ko fa def ak nangam ak nangam wala euh, laaji diw boo ko waxul mu mer mu ne kooku bu ko wax ndax amoo droit di dimbali sa mbokk ci ak tooñ te tooñ la muy joxe nga xam ne ngir yàlla la war a doon borom bi ko jox ah ngir muy joxe mu koy joxe au lieu ngir yàlla mu koy def ngir bakkanam loolu waroo ko loolu ak tooñ la te waroo ko ci jàppale waaye way naa ma bu dee waa ji jël xam na min xaalihi ci xaalu kiy joxe na annahu la yuhibbu shukra moom bëggul loolu nag taxu ko cee jóg ay moom nga sant ko cee nga gërëm ko ci loolu taxu koo jóg moom wala yaqsuduhu tan loolu nekkul objectif am nekkul li nga xam ne moom lay dàkk moom lay diir ci jox bi mu joxe bu boobaa nag fa yanbaghi an yashkura bu boobaa nag yell nag ki ñu jox bu dee kenn nit la wala association wala ñu mbooloo bari ñu daal di koy tudd nag an yashkura wu sant ko waydiru sadaqata ba pare mu leeral feeñal li mu joxe wa ne moo jox moo ñu jox lii waaw ñu koy gërëm ndax loolu xam ne kooku loolu yàqalu ko dara voilà yawal imaamu Nawawi mu ne wa qaala Sufyaan Sawri rahmatullahi alayhi ma mu ne Seydina Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq as-Sawri Abu Abdillah <laughs> gane àddina 97 génn àddina 161 al as-Sawri rahimahullahu ta'ala neena man arafa nafsahu lam yadurruhu madhu naasi waaw mu ne képp ko xam sa bopp moom képp ko xam te lool ki xam kooku mooy aarif kooku la boroom xam-xamu suufi yi naan aarif waaw ndax boo xamee sa bopp dégg dégg di nga xam sa borom waaw xam nga sa bopp ci néew doole xam sa bopp sa boroom ci am kattan xam sa bopp ci bari aajo loo xam ne manoo ko faj xam sa borom ki nga xam ne moo doy lu soxlaalul kenn ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila allah wallahu huwal ghaniyyul hamid voilà kon loolu mooy jaam bi bu xamee boppam ci yooyu xam ne boroom bi moom ni mu mel borom bi daa sorek loolu mi melo yu mat yi amul dara lu baax luy jóge ci yow loo xam ne da ngay nga xam ne non wallahu xalaqakum wa ma ta'malun le Seydina Ibrahim alayhi salaatu wasalaam waxoon borom bi mooy ki nga xamante ne moo leen bind ak li ngeen di jëf moom loolu lay xam voilà loolu lay xam te loolu lay jëfee kooku ku xam boppam ku ko aji tagg ku ko tagg garaawul parce que du ci wor laa yadurruhu madhu an-nas waaw moo tax nit ñi léeg-léeg dañuy jaawale waxoon nañ ko fi nit day gis ñuy tagg nit mu naan di xool leen rek ñii. ñu xoggale ko nii bëgg ku leen tagg alors que yow sa bopp yow yaa ngi tooñ de yaakaar nga ne kooku tagg yi ñu koy tagg di bind ay chanre ay taalibe wala koo xam ne ku baax ne gaa yi bind ay ay sand ay way waaw di ko way ci xam ne amuluk ëppal waaw amuluk ëppal waaw moo tax yeneen saa saa ne laa tutruni kama atrati nasara isa ibn maryam allahu akbar alayhi assalatu wassalam yeneen saa saa ne mu ngi ci ne bu leen ma tagg tagg loo xam ne da ngay di dayo ci tagg gi ba jox ma loo xam ne wax ma wax ma loo xam ne nag yellul ci man ngir yàlla kese la comme ni nga xam ne noonu la ko nasaraan yi chrétiens yi defe woon Isa ibn Maryam alayhi naan yow yaay yàlla ah loolu nag wala yaay yàlla yaay doomu yàlla yaay ñetteelu yàlla yi loolu nag bu ma ko kenn def ngay tagg la ngay tagg ku baax la xam na boppam mat na nit ku mat la feebar yi imaamu Nawawi doon wax lépp ci kaw deñ na ci xolam kooku tagg ko nit ñi tag da koo loru parce que kooku en plus bu ko gaa yi tagg léegi da ngay gis mu kontaan bi muñ gaa yi xool ko rek de moom xam nga la lay muñ mooy yàlla def ci moom na nit ñi gis nit ko tagg mu kontaan loolee yàlla def koo xamul nag jàpp ne ah ndeke moom daa nekk ci cadre wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith moom xamul ne ndaal sa xéewalu borom dee kon waxtaane borom bi moom mi def ñu koy waxtaane xéewal yi mu def ci moom ci làmmiñu kii taxaw waaw ci làmmiñu kii taxaw di décrire lu yàlla def ci moom lay décrire mais pas karkaasu boppam nii waaw la ne ci boppam ba nit ñi gërëm ko di ko tagg loolu yàlla koy tudd mbaax yu yàlla def nit ñi dañuy dañoo war a kontaan ca la ngay def <laughs> looloo leen kontaan loo moo tax il faut faire attention nit doo jàpp rek yow ni nga mel nga jàpp ne ñépp niveau boobu lañ nekk non waaw voilà <laughs> léegi al imaam al nawawi kon mi ëndee waxu Seydina Sufyaan ibn Sa'iid as-Sawri rahmatullahi mu ne qaala Abu Haamid Hmm? ah <laughs> mu ne al imaam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah ba léegi wax naan ba'da an zakara ma sabaq bi naaw li weesu woon li jiitu am nga loolu la wax waxam après mu dugal wax Seydina Sufyaan hmm? rahmatullah alayhima fi awwalil baab mu ne daqa fa daqaa'iqu haadhihi al-ma'aani mu sew sew maanaa yii hadis yi di wax mooy le fait que entre tagg fi ñu koy teree ak fi nga xamante ne mooy falay possibilité falay possible mu ne yan bari an an yulhadaha man yura'i qalba ki nga xam ne moo man a wattu wii te mu yell ci moom mu seetlu ko man koo dindeeku gis ko ba ràññee mbir yi gis sew-sew yii mooy ki nga xamante ne yura'i qalba dafa sàmm xolam dafa nekk koo xam ne xolam daf koo maîtriser waaye borom bi la jaar ndax laa hawla wala quwwata illa billah sàmm xolam fa inna a'mal al jawarih ma'a ihmal hadhihi ad daqa'iq daqa'iq dahkatun li shaytan wa shamatatun li kasrati at ta'b wa qillati al naf' mu ne ndax gis nga jëf yi fa inna a'mal al jawarih gis nga jëfu kër yi këru biti yi bu dee nit ki da ciy sonn waaye daal di ñàkkal solo ñàkk bàyyi xel ñàkk a jox importance sew sew yii nga xamante ne lépp ci xol bi la ak di teewlu sa borom xam ne mbir yii borom bi mooy def yow jaam bi lu kii kii kii borom bi mooy def di ko jaare à travers yow mais pas yow yow intermédiaire nga gis nga ku bàyyiwul xel yii topp ci yooyu rek di ci sonn jëfu kii yii nii cër yu baax yi nii loolu dihkatun li shaytaan en objet de raillerie lay doon pour shaytaan shaytaan day ree ki day xam ne kii dëgguwul de façon lii muy def du ko jariñ dara wa shamatatin la ba pare mu la ci ñaawale di la ci reetaan moom la wa wa inna shamatatal a'da'i dawa waaw le say noon gis la ci des sales draps ay problème yu métti loolu ñu gis la kontaan di la ci reetaan di la ci ñaawal loolu beneen façon musiba la bu delloo ko ci musiba bu la dal léegi nag wow bu dee yow da ngay nekk rek mécaniquement ngay nekk machinalement ci jëf yi nii te sa teewluwoo sa xol di defaraat sa yéene ngir yàlla loolu ak seytaanu seytaane lay seytaane lay jur ci ci moom ci ci moom ngay jural seytaane ndax lan da bari coono te njariñ gi nga la ngay def bariwut wa qillati nafa daanaka niiwu léeg-léeg la naan ñàkk am benn njariñ ju coy tukkee